wallahu a'lam léegi xoolal ñu wax la nag imaamu Nawawi xoolal ginnaaw bi waxee li mu waxoon muy indi nag maanaa yi nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yi wax innahu la yughaanu ala qalbi moom de dëgg-dëgg dina muuru ci sama xol dina muur sama xol dina muur sama xol man yonent bi alayhi salaam mu ne qaala al-qaadi mu ne qaala al-qaadi mu ne al imaamu al qaadi Iyaad moom la ibn Muusa al Maliki al Maghribi nee na <laughs> muy al imaamu al qaadi Iyaad mu ne rahimahullah nee qiila nee al muraadu déglu da wax yi nga xam ne toxale na ko jële ko ci boroom xam-xam yi ñu wax ci ci lan lañ jublu ci la yu yuhaanu bi mu ne am nañu ne almuraadu alfataraat wal ghafalaat an dhikril ladhi kaana sha'nuhu ad-dawaamu alayhi fa idhaa fatara anhu aw ghafala 'adda dhaalika dhanban wastaghfara minhu première wax bi te mooy wax bi nga xam ne bi ñuy tàmbale rek dàq nañ ko ne loolu mënu la nekk loolu mu ne am nañu mooy ay dox waaw wal xafalaat ak loo xam ne genre yëgadi wal iyaazu billah ani zikri ji di tudd yàlla di fa di tudd yàlla alladi bi nga xam ne kaana sha'nuhu mbirum moom yeneen saa sax mooy ak dawaamu alayhi da ci doon sax bu ko lu ndaw lu ko ci jële xewee lu tax xelam dem ci leneen wala xolam dal ci leneen lu dul yàlla te loolu mënu la nekk loolu lii c'est impossible dañ koy wax nii rek mais wax la joo xamante ne dëgërul te loolu mooy vraiment su ñàkk a xam xaqiqa yonent bi alayhi salaam mooy jàpp lii ko voilà te ne loolu fa ida fatara anhu bu ko dog dog boobu daree wala ak yëgadi gu ndaw mu jàppe loolu bàkkaar daal di ñaan borom bi mu jéggal ko am ñu ne loolu la mais lii wax la joo xam ne lay sa duri ji waaw yonent bi alayhi salaam sori na lii ci képp koo xam ne am na dara lu la borom bi mosal ci yonent bi alayhi salaam kon loolu moom wax la joo xam ne laysa bi dëgër léegi mu ne qaala mu ne waqiila imaam al-Qaadi Iyaad di toxal ne nee nañ imaam an-Nawawi moo koy toxal ci al-Minhaaj rahmatullahi alayhi mu ne am nañu ne huwa hammuhu bi sababi ummatihi wa ma ittala'a alayhi min ahwaalihaa ba'da fa yastaghfiru lahum am ñu ne mooy yitte bi mu yittewoo yitte bi koy jukk ak préoccupation bi nga xam ne moom lay am ci mbiru loo xam ne bu ko sababal mooy xeetam waaw li nga xam ne ci li nga xam ne moom la ko borom bi won ci ginnaawam yi nga xam ne xaal yi leen di dal yu naqar yi ñuy nekke ginnaawam loolu moo koy profité moom ñeneen tibay saasaam soxlaal ko ba après loolu mu naan boroom bi ñaan boroom bi mu gën leen ñoom xeetam yooyu loolu nar leen a dal ci ay mettit waaw am ñu ne loolu la waaw waaye dane fii innahu la yughaanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah waxoon naa la wastaghfir li dambika walil mu'minin day dàq wax ju mel nii mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam boppam la ko borom bi ne ñaanalal sa bopp njéggal ak way ngëm yàlla yi kon manu la nekk ne day ñaanal njéggal ñaanal njéggal way ngëm yàlla yi lay lay tekki doo de boppam la te loolu waxoon nañ la loolu lan lañ jublu ci bàkkaar boobu mooy istighfar boobu ak zan est-ce que zangu bu existe la wala loo xam ne existe la existe wul loo xam ne naroon na nekk bakkaar ci moom mooy borom bi da koy sori la lépp loo xamante ne comme nam jële woon xolam raxas ko ci ay jamono yu wute ba mu nee gone ak tamit bañ koy yóbbu euh, euh, Israël yooyu yëpp raxas ko génn ci li nga xam ne xasu seytaan ba mu nee xale nekkoon dindi ko amu ci benn wàll loolu ni ko soree loolu lay ñaan borom bi borom bi di ko gën a sori lépp loo xamante ne mbiru lu dul la ci moom waaw mu koy sori mu ne waqiila am na ñeneen ñu ne sababuhu ishtighaaluhu bin-nazari fi masaalihi ummatihi wa umuurihim wa muhaarabati al-aduwwi wa mudaaraatihi wa al-mu'allafa wa nahwi dhaalika fa yastaxilu bi daalika min aziimi maqaamihi fa yaraahu zanban bin-nisbati ilaa aziimi manzilatihi wa in kaanat haadihi al-umuur min a'zami at-taa'aat wa afdali al-a'maal fa hiya nuzuulun an aalin an aali darajatihi wa rafii'i maqaamihi min huduurihi ma'a Allaahi ta'aalaa wa mushaahadatihi wa muraaqabatihi wa faraagihi mimmaa siwaahu fa yastaxfiru li daalika mu ne am ñeneen ñu ne bii mooy lan waaw mooy li ko waral mooy muur googu loolu di muur ci xolam moom alayhi salaatu wassalaam mooy li muy soxlaal di yittewoo di di di di di di di di di di seet di defar di toppatoo maslahaay xeetam bi nga xam ne moom la ko borom bi yónni ak seeni mbir di leen ko doxal di leen lijjanti yi nga xamante ne seen digganteeg seen borom seen digganteeg àddina yooyu mu koy lijjanti bi mu fi nee moom alayhi salaatu wassalaam waaw ñii dem ay problème waral woon daraat kii mu dem régler ko waaye tamit ak xare bi nga xam ne moom lay xare noonu l'islam yi ak tamit ñi nga xamante ne ci ñoom euh, euh, euh, même ci jullit ñi mooy daal di doxlanteeg ñoom doxlante bu rafet même bu dee ne du lu xaram ci lu lu xaram même bu dee da nga ni fekk lu leen neex mais du lu xaram waaw comme ñi nga xam ne mu allafatu qulubu bi di leen doon jox alal ndax alal lañ xam yu mel noonu ak yu mel noonu bu ko defee loolu da koy soxaal ci loolu ak màngaayu maqaam moom alayhi salaatu wassalaam maqaamam mu gis loolu noonu que ne loolu laaru bàkkaar la boo ko ko boo ko comparé màggaayu wàccuwaayam fa borom ba tabaaraka wa taala bu dee ne yii yëpp bokk na ci jaamu yàlla yi gën a gën ci jëf yi mu ne loolu ñu ne ñu loolu ak wàcc la. ci darajaam ju màgg gi moom alayhi salaatu wassalaam ak kabewaayu maqaamam an ma fuduur yi ak teewaay présence bi nga xam moom lay teew ak boroomam tabaaraka ak di ko di di ko am ak jàmmarloog moom ak di ko bàyyi xel di sàmmonteeg nga xam ne ci lay dëñ képp jublu ci boroomam léegi lii nii nag mu jéggalu ci yàlla mais dañ naan noonoo lii tamit du wax ju nu mën a dégg xam nga lu tax parce que yonent bi mooy yooyu noonu yi ñu fi tudd nii yëpp ak le fait muy nekk ak soxnaam yi di waxtaan ak ñoom di leen doxal ay kii di di di rawante ñenn ñi mais loolu ci boppam mooy ak yëkkati <laughs> loolu ci boppam loolu ci boppam mooy ak yëkkatiku ci loolu mooy ak yëkkatiku ci boppam bu kenn foog ne indi bu mel nii. ci xaqu yonent yàlla saa saa moo tax non waay waay waay waay waay waay waay waay waay waay waay waay waay waay wa kaana fadlullahi alayka azima allahu akbar mooy yonent yàlla mu saasaam yéeni ci seen bopp mooy wane seenu kawe gu mag la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim mooy le fait que yii ñu fi tudd ñoom yii ñu fi tudd mais yooyu ci boppam mooy seenu yéeg en fait seenu wàcc mooy même temps mooy ci mu ngi yoon li ñëpp yi def alors que loolu mooy mu ngay yéeg ci seenu wàcc mooy seenu yéeg amuñu loolu ñoom amuñu loolu ak wàcc ga yéeg ñoom tout temps ñu ngi ci borom bi tabaaraka wa taala moo tax Seydina Sulaymaan ba borom bi naan id urida alayhi bil ashiyyi saafinatul jiyaad fa qaala inni ahbabtu hubbal xayri an dikri rabbi hatta tawaarat bil hijaab rudduha alayya fatafiqa mashan bis-suuqi wal-a'naaq gis nga aaya yooyu borom bi eh, ni mu ko commencé ngay xam ne képp ku ko tekkee façon tekki yu mel nii mooy junga ndax borom bi la ne ci suuratu Saad wa wahabnaa li Daawuuda Sulaymaan ni'mal abdu innahu awwaab iz urida alayhi mu ne ñun ñoo may ci may boo xam ne mooy nit ci defu ci benn effort borom bi ci mbaaxam kese la may dottil ay may Seydina Daawuda alayhi salaam may doom dañu naan Sulaymaan alayhima salaatu wassalaam mu du innahu ni'mal abd ëskay boobu rek sama jaam man bi ëskay ak baax boobu la jaam bi Sulaymaan innahu dëgg dëgg moom awwaab delluwaa koon la ci boromam après nag mu andi nettali bii ci lañ waroon a xam ne bépp munassiruna yoo xamante ne ak yenn tafsir yi ci lañu waroon a xam ne lii manu la tekki israiliyaat yi kat kat yi la ñuy wax quoi taxoon nañ ci suuratu Saad lay tafsir allégé dellu du suñu sujet c'est juste pour ñëw ci li ñuy li ñu tekkee mbir mi naan le fait saa salaam buy defal euh, euh, toppatoo mbiru xeetam ak xare yi muy def ak yooyu noonu mu gis ne loolu genre bu wàcc la mais loolu la ko yàlla ko digal ko digal ci boppam mooy li gën a mat lu mu def jamono jooju du tëju ci néeg di xalwa di di di sikkar de lii mooy sikkar gi gën a mat mooy xarit noonu yi ñoom amuñu ci badal booboo gën a mat ci lépp luy jaamu yàlla jamono jooju mu ko doon defee te loolu mooy fas yéegam mais biñ demee mu rey si takku Sayyidatu mu ne ko sa loolooy a a def jamono jooj def moo gën a màgg te loolu la yàlla gërëmoon ci moom kon kooku nekkul ay yooyu da ko kii ba tax loolu lay ñaan jéggal manu la nekk loolu lool solo rabbina wa salaamuhu alayhi huwa al-Mustafa huwa al-Mujtaba Ahmad alayhi salaatu wa salaam sayyidul mursaliin wa sayyidu bani aadama wa laa faxr alayhi nekk lool. Seydina Souleymane alayhi salaam mu ne fàttaliku keroog biñ ko gaaralee ca ngoon nga fas taaru ya te mu jekki rek. jant li di dugg te julleeguloon tàkkusaan mu ne man de soppuloo nañ ma sopp yiw moo tax dégg xubbal parce que fas yi mu doon xool ñuy romb ci jihaad lañ jëm ñoom la doon waajal ngir lan li takkuuna kalimatullahi hiya al-ulya <laughs> ngir kaddu yàlla di kaddu laa ilaaha illallah féete kaw leneen lu dut moom ci loolu la ne woon kon kooku daa wàcc wàccut ku jàpp ne daa wàcc mooy dese ngaa xam àqu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam sauf que daa nekkoon ci xeetu jaamu yàlla goo xam ne da koo muur di toppatoo lu kawe lool ba léegi romb te gisu ko bët ci xalam demee mais masula génn ci géeju yàlla yi ci la ma fan waaw ci la naan man dañ maa soppaloo yiiw ba ni nga xam ne ci la jant bi di dugge delloo leen ko ci man waaw fa rudduha alayya fa tafiqa mashan bi suuq wal ana am ñu ne leen a am ñu ne noo coru leen da leen doon raay ak seen doq yi waaw loolu dellul foofu loolu lépp c'est wax la ne loolu lay sa bi dëgër insha allahu taala ci xaqu yonent yi amee saa saa waxuma la ñoom rek mais ñi leen doon seen doonooy dëgg dëgg dëgg dëgg lii dañ tëbbi ci ñoom. da nga di gis ñu nekk ak famille bi di jouer kii di foo di waxtaan bi ree nga jàpp ne ak ah, kii de ndekete loolu ci boppam boo jàppee ne daa dog ci yàlla wala am na benn yége di mu am ci yàlla mooy yow xamoo dara yow la hawla wala quwwata illa billah waaw mooy ñoom ci biti nii la ñuy nekk maal xalqi kuñ ko laajoon imaamul Junayd aw kaw radiyallahu anhu lan mooy ak mat biñ naan ko mat Euh, euh, euh, kuy dox ci ci ci géej gi mu ne loolu picc yi dañ koy def kuy naaw ci air mu ne picc yi dañ koy lu ñu ko wax mu ne ñii ñu ne ko lan mooy ak mat ci yow mu ne mooy nekk ak jaam yi ci sa biti waaye ci sa biir nga nekk ak al am ah, na am takuna ma ala xalqi fi zahir wa ma ala haqq fi batin waaw lépp lu la borom bi sant ci biti nii ak jaam yi da nga koy matal mat sët ñoom du ñu doyadal fii bàyyi fii déedéet lépp lañuy matal en même temps waaye noonu nga <laughs> ah di foog gone yi di leen yëkkati di leen kii di kii nga jàpp ne ah kee da xam naa xool ko ci parc bi seex bi cheikh bi saa yi mu ngi ci yeneen quoi <laughs> ah non xam naa moom mais foofu ci boppam fa la gën a yéege <laughs> yow gënaan lan wa yow ndax boromam la nekk à son intérieur te à l'extérieur li muy def boroom bi ci gërëmu borom bi la kon kooku wàcc ba yéeg ak wàccam ci biir bëtu nit mooy exactement ak yéegam. kon kooku loolu du bàkkaar ci moom kon wax ji it mën nañu koo évacuer waaw mu ne al imaam al qaadi Iyaad mu ne waqiila beneen wax mu ne yahtamilu anna haadha al ghayn huwa as-sakiina allatii taghshaa qalbahu li qawlihi ta'aalaa fa anzala as-sakiinata alayhim wa yakunu istighfaruhu izharan lil ubudiyya wal iftiqar wa mulazamati al khushu' wa shukran lima awlah <laughs> ah mu ne waqad qaala almuhaashi xawfu al-anbiyaa wal malaa'ika xawfu i'zaam wa in kaanuu aaminiina azaab Allahi ta'aalaa ah wax jii ma ah wax jii moom waaw kay bii moom bii moom bii moom bokk na ci nga xam ne. lii moom bii dëgër na waaw bii moom dëgër na waaw kay mu ne am na ñu ne <laughs> bii ñu ne day yenu ne raynu bii muy muur googu mooy huwa sakina mooy dalal gi nga xam ne moom la boroom bi nga xam ne moom lay moom la koy muur xolam ndax la boroom ba wax mooy bi muy wax rek keroog euh, xéewal gi nga xam ne moom la defal yonent bi alayhi salaatu salaam euh, wax na ko ca suuratul fathi muy saaru ubbeegu mag gi bam naan laqad radiya allahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara iz yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Aaya 18 euh, bim ne laqad radiyallahu gis nañ ko keroog bi ñuy nettali hadiisu Seydina wa Mawlana al-Abbaas ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu ca Hunayn borom bi gërëm na way ngëm yàlla yi keroog bi ñuy jaayanteeg yow muy Hudaybiya mooy dañ ko fàttali mais du jour boobu la moom Hudaybiya moo jiitu voilà ca l'an six juróom benneelu at ma alors Hunayn huitième at bi juróom-ñetteelu at bi la ba ñuy jaayante jaw ca suufu garab ga borom bi xam seen dëggu ci seen xol mu wàcceel leen ak dal ci seen kaw foofu wax na ko fa waaw waaye avant boobu sax huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minina li yazdaadu imanan ma imanihim waaw borom bi moo wàcc ak dal waaw allah waaye bi gën a kii sax mooy bi nga xamante ne mooy keroog Hunayn boobu moom daa tudd ne ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ko wàcc waaw mooy wa yawma Hunaynin waaw laqad nasarakum allahu fi mawaatina kasiiratin wa yawma hunaynin iz a'jabatkum kasratukum iz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum shay'an wa daqat 'alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin summa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin yi surtout bi booy bi mu waxee Xunayn boo doxoon nañ ko fooxati ko ginnaaw bi borom bi wàcce ak dalam ci kaw yonent amari saa saab ak way ngëm yàlla yi waaw waaw <laughs> te foofu tudd na ko ful bari illaa tansuruhu faqad nasarahu allah id axrajahu alladina kafaru thaniya ithnayni id huma fi lgaar id yaqulu li saahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junuudin lam tarawha borom bi fa anzala allahu sakinatahu alayhi borom bi wàcc ak dalam ci ndawam bi alayhi salatu wassalam wax bii ñu ne nag loolu la waaw mooy yenu na que ne wax ji lii la mooy sakina gii la waaw nga xam ne moom la borom bi di sotti di wàcc ci xolu yonent bi alayhi salaam waaw léegi nag wa yakunu nga ne waa kon bu boobaa kon nu muy ñaan njéggal mu ne wa yakunu istighfaruhu izharan lil ubudiyya wal iftiqar yàlla defalee loolu mooy vraiment xéewal ndax borom bi wama mooy mënoo ko sant dëgg-dëgg sant mooy borom bi parce que a borom euh, la xel du daj ak mbindeef quoi moo tax loo moo tax mu naan ko yeneen saa saa waqul rabbi zidni ilma waxal ñaanal sa borom mu lay dolli xam-xam ci yàlla léegi nag bu la sotti xéewal yu toll noonu yeneen si may saa saa ñaal mooy ni ngay amee bon euh, ci suñu kii quoi pour jege jege yàlla bi mooy yow boo def bu la benn koo xam ne sa walilahi almasalul ala sa kilifa la mi jox la ay dotti lay xéewal yoo xamante ne nii après yow day mel ni après euh, pour delloo ko njukkal nga ñaan ñaan ko jéggal quoi malgré tout quoi waaw ah, mu ne bu boobaa mooy dal boobu borom bi di ko wàcce léegi buy ñaan jéggal ca gannaaw ba ngir wane ak lan malgré tout sa jaam laa manumaa génn ci cadre nekk sa jaam yow borom bi tabaaraka wa taala ak di wane ne loo ma man di jox bés boobu lay gën a aajowoo ci yow ndax li borom bi ne yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamiid yéen nit ñi dëgg-dëgg yéenee ñi aajowoo borom bi borom bi nag mooy ki doyloo ta sant na boppam jaam lu mu man bi am fa borom bi lépp lu ko borom bi defal keroog lay wane ak nekk jaamam tal istighfar mooy wane sa nekk jaam al ubudiyya wal waaye taxaw al ubuda place wal waaw di ñaan borom bi mu jéggal la di wane ne jaam nga waaw malgré lu rafet ak lu nice yu baax yi nga xam ne moom la lay dotti nga ñaan jéggal ndax wane sa nekk jaam malgré tout rek ak soxla borom bi waaye wa mulazamatil xusu ak rek di takkoo ak li nga xamante ni mooy di toroxlu ci sa kanamu borom wa shukran waaye mu nekk ak cant aw awlaahu ci li nga xam ne moom la la moom la woowe defal la ko ci ay xéewal <laughs> moo tax mu ne almuhaasi nee na xawful anbiya mooy loolu laa wax ne yonent yàlla bi saa saa en tout cas seen istighfar ak lépp luy dégg ñoom ñu koy def ci jaamu yàlla ñun ñu koy def ñoom niñ koy defee ñun ñu koy def xaaj bi ñoo bokk waaw mu ne moom nee na xawful tiitu. ragalu anbiya yi alayhi salaam ak malaaka yi xawfu i'zam màgga kiiwu màggal la mais hatta sax du ñoom kese ah al kummal min al awliya mooy parce que yonent alayhi salaam lañ doon dawul sax du sax seen jagle waaw alayhimu salaam wa in kaanu même nekk nañ amini ñu yàlla ñoŋal protéger leen adab allah taala bugalum yàlla bu kawe waaw kon wax ji wax ju dëgër la jii moom bu dëgër la xawalu la yu wa innahu innahu la yughaanu ala qalbi loolu nuur li borom bi ala nuur leer ci kaw leer la di ñaan yàlla di ko ñaan may gën a mën a leer yooyu bu may dotti may toroxlu ci moom di dellu ci moom di ko ñaan mu suturaal ma ba loolu ma man koo taxawe li nga xamante ne moom lay dotti ci sama xol ci leer waaw loo ko akbar xam na ne naa ko wan mais nag jaam yow yaay ñaan tout doona rek yàlla di da xam na ko non danga ma dina ma ko non da ngay ñaan di wane sa aajowoo moo tax wax ñii bii moom dëgër na moom <laughs> waaw mu waane wa al imam al qadi Iyad rahimahullah mu ne am nañu ne yahtamilu anna hadha al-ghayl ne muur gi day yenu na xaala xasyatin wa inzam yaghsha al-qalb mooy jamono ji nga xam ne jamono tiit borom bi ak màggal borom bi ci lay muure xol bi wa yakunu mu nekk istighfaru te loolu li mu wax sànk jàll na wax na wax ju mel nii ak ñaanum njéggalam shukran kama sabaqa day nekk rek ak sant yàlla comme ni mu jàlle waaw waaw Allahu akbar Allah mu ne wa qiila am nañu ne huwa shay'un ya'tari al-qulub as-safiya mimma tatahaddathu bihi nafs mu ne mooy mbir la boo xam ne day gaaral di ñëw di muur li nga xam ne xol yi nga xam ne dañoo set wecc ci li nga xam ne mooy seen bakkan da leen koy waxal seen bakkan te ñooñu c'est pas ay euh, comme bakkanu kii ah bon bakkanu façon yi ñu yor ay a bi suuf ak yooyu lawaamaak façon yooyu déedéet ñoom dañu dale ci seen borom ñoom bakkan nafsun raadiya waaye mardiya lañ waaw raadiya mardiya dañoo gërëm ñoom saa soo gërëm lañ toll lu yàlla def gërëm nañ ba pare borom bi gërëm leen ñooñu seen bakkan c'est pas suñu bakkan yi ah mooy de toute façon affaire bi wal ilmu mooy lenn la. maqaamaay euh, yonent yàlla saa saam yonent saa saam buy wax nii innahu la yughaanu ala qalbi wal ilmu inda mooy wax bi ñu avant dernier bi mooy mbir mi ay leer la nuurun ala nuur waaw leer la ci kaw ay leer ndax yonent bi saa saam xolam mooy leer bal mooy leer gi yàlla jollil bi mu bëggee génne ak leer ci kaw suuf ak ci mbindeef yi kon loolu nga xam ne moom lay wax mooy loolu. toroxlu ñaanu njéggalu modestie la wàcc ak wane sa nekk jaam ci sa kanamu borom walaw kaana al Mustafa alayhi salaatu wassalaam même ku dee ne mooy Seydina Muhammadul Mustafa alayhi salaatu wassalaam di yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la rek waaw wal ay leer la mais nekkul loo xam ne ab bakkaar wala loo xam ndax loolu amul ci ñoom loolu amul ci ñoom istighfar jaamu yàlla la yàlla moo bëgg jaam bi di ko jaam di ko ñaan njéggal ak lu mu man di mel bu dee amul bàkkaar di borom bi moo def jaamu yàlla ke di moo tax mu ne ko wastaghfir digal ko waaw wastaghfir ñaanal njéggal sa bàkkaar loolu borom beeg ko sax yeneen saa saam buy ñaan njéggal ñaanul njéggal ci ay bàkkaar xaasaahu salawatullahi wa salaamu alayhi waaye ay leer yu yàlla di ko dotti saa su ne yoo xam ne du deñ di ñëw waaw di xol yonent way saa xol bi nga xam ne mooy dundal yeneen xol ku bëgg a dund ci ñoom nga moo ngay jaar gaa yu dee yëpp même bu dee ñu ngi dox ci kaw suuf ñàkk branché wu ci xolam la waaw Allahu akbar kon kooku innahu la yughanu ala waaw dina muur sama xol wa inni bu ko defee man nag la astaghfirullah dinaa nekk di ñaan dong mu jéggal saa borom mi ata marra premier yoon waaw lo mu ne rawaaw soloo na ko muslim al imaamu abul husayni muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a kon xam naa la ñuy yéen bii di ñëw bon ñaari xadiis yi ci tegu gisoon nañ leen en général dañ leen doon boole mais dañu bëgg bii mu mu wéet moom kese waaw nit ku soxla xadiis bii fekk ko moom kese du ko bokkoon dara beneen xadiis voilà après bii di ñëw insha allah ñaari xadiis yi ci tegu euh, ak bi ci teguwaat sax boobu gisuñu ko woon bi ci teguwaat troisième bi mais moom bi ñaar yooyu ñoo niroo léegi bay pour yombalal la mooy bi ci tegu bii di ñëw xadiis Seydina Abu Hurayra 1870 gisoon nañ ko hadis treize da ngay dem nga déglu ko mooy njaal biin ba ñuy door a tàmbali bi ci teguwaat moom gisoon nañ ko hadis quatre cent vingt deux mooy ñaar yooyu déglu leen bala nga ñëwaat bii di ñëw insha allahu taala dina la may benn aperçu ci hadis bi ci teguwaat muy hadis Seydina Ibn Umar radiyallahu taala anhu baa ngi gis ne daanaka sax ñoo bokk lu ñuy wax waaye eh, demal foofee nga dégluwaat ko